A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu alaa rasuulinaa Muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi wa man waalaahu. Ammaa ba'du fayaquulu Allaahu tabaaraka wa ta'aalaa fi suurati Taaha. baada audu billahi min alsheytaani alrajim wa man yacmal min alsaalixaati wa huwa mu'minun falaa yaxaafu dulman wala hadma kon di jotaa bii ñu génn fii lañu war a jël muy laayaab téeméer bi ak fukk ak ñaar fi suñu boroom di wax ba léegi ci mbiru yowmal qiyaam bu keroogee mu ne wa man yaamal képp koo xam ne fekkoon na nga jëf fii nii ci àddina mina saalihaati ci yiw yi borom bi di digle wa huwa ta moom fekk ba mu koy def nag mu'minun aji ngëm yàlla la woon ndax képp ko amul ngëm yàlla moom la ngay def de toute façon du weesu àddina bi comme lam waxoon rek ne damay dajale la nga xam ne moom lañ jëfaloon daal di jublu ca lañ jëfoon min amalin ci jëf fa ja'alnaahu ma def ko habaa mansuura pënd woo xam ne moom mooy boo xam ne bu ngelaw li ñëwee daal di koy yëf mu tasaaroo kon nag mooy foog ngëm yàlla nekk ci ngir borom bi nangu loolu la te mu dëppoo ak li nga xamante ne moom la ab yonent bu mu yónni woon daal di jàngale alayhi salaatu wassalaam kon mu ne képp ku jëf ci yu baax yi wa huwa mu'minun fekk koo xam ne ba mu koy jëf nag aji ngëm yàlla la dee falaa yaxaafu amul dara lu muy ragal zulma ak tooñ bu mu ragal yawmal qiyaam mu ñëw ñu ne ko ñu tooñ ko déedéet ne ko ah déedéet yow lañ doon jëf nag bon gis nañ waaye yow jàllal nee déedéet loolu du demee noonu wala haduma te tamit du def lu baax ba pare ñu ñëw wàññil ko ko quand ne ko yow nag bon jëfoon nga lii mais nag bon yow lañ la ci waroon a dañ la koy wàññil kenn du ko wàññil lennam de mu ne wa naka ni anzalnaahu lañu ko wàcce moom alquraan ji quraanan def ko alquraan joo xam ne moo ëpp lu ñuy jàng ci kaw suuf arabiyan ñun borom bi ñoo ko def wàcc ko mu nekk loo xam ne làkku arab lañ ko def wa sarrafna fihi min alwaid ma daldi fiy leeral te baamu ci ci alquraan min alwaid ci tëkku yi nga xamante ne moom lay tëkku ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo may bokkaale di ma weddi la'allahum bu ko defee yattaquuna buñ déggee tëkk yooyu tëg jàng ko ñu wax leen ko ñu daal di ragal seen boroom tabaraka wa taala aw yuxdisu lahum dikra wala boog alquran jooju lañ ciy wàcce ci ñoom wan leen ko mu daal di sos daal di xewal ci ñoom loo xamante ne nii ak fàttali lay doon yoo xam ne buñ gisee ñi leen fi jiitu woon bugal yiñ leen tegoon tax a alquran di ko tudd loolu daal di daal di xewal ci ñoom loo tax mooy ñuy tudd seen boroom daal di koy fàttaleku daal di dellu ci moom mu ne fataala allah fataala ak a kawe allahu borom bi nga xamante ne nii moom aka kawe ba sori aka sori li nga xam ne moom lañ koy bokkaaleel de almaliku mooy buur alxaq buuru dëgg bi walaa taajal mu ne ko kantaayow seydina muhammad alayhi salaatu wassalaam wala taajal bul njëkkante bil quraan ci alquraan jii bu la ko seydina jibriilu alayhim assalaatu wassalaam di jàngal bu ko njëkkante min qablu lu jiitu laata an yuqdaa ilayhi wahyu laata nga xamante ne nii lañuy pare lay pare li nga xam ne mooy njàng bi mu la koy jàngal bàyyil ba mu daaneel bu daanelee ba pare nga door a jël waaye bu ko njëkkante même li muy neex neex neex comme li nga xam ne gisoon nañ lu mel nii ci suuratu lan nu mi nga xamante ni mooy saar bi nga xamante ne nii fa la doon wax mooy suuratul qiyaama wala ca suuratul qiyaama gisoon nañ lu mel nii laa tuharrik bihi lisaanaka li ta'jala naan bu ci gaaw di ci yëngal li nga xam ne mooy sa sa làmmeñ ngir yàkkamti koo koy yàkkamti kon nag mbir mi lool lay wax fii rek bul njëkkante kon ci njàng gi nga xamante ne mooy alquran lu jiitu moom seydinaa jibril mi la koy dégtal ba ni nga xamante ne noonu la ciy pare alayhi salaam waqul te deel wax saafoo foo toll yow seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam rabbi e yow sama borom zidni yal nag ma dolli ilma xam-xam lii dong nag lii yaaye bu rëy ngi moo tax fi mu ko waxe mooy laaya 114 te saa alxuraan yi 114 la yem mooy li nga xamante ne 114 saar la 114 mu laaya ci saar bii di saar Taaha alayhi salaatu wassalaam mu ne ko waqul waxal yow Taaha muy Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam rabbi ee yow sama boroom zidni yal nag ma dolli fu ma nekk ilma xam moo tax lii kese la ko suñu boroom wax bu lii rek doyoon lii kese wane na xam-xam moo ëpp doole lu dul xam-xam moo tax moom hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun suñu boroom ne est-ce que ñi nga xamante ne nii dañoo xam ak ñi xamul dara dinañu yem kon nag loolu moom moom leer na que ne loolu moom yemuñu kon nag mbir mi loolu le la jon away ah lii rek doon na sharaf dayoon na teraanga ci xam-xam mooy leen na yonent bi alayhi salaatu boroom bi nga xamante ni moom mooy soppeem bi moom yonent bi alayhi salaatu waxu ko ñaan ma ma yokku la lenn waxu ko ñaan ma ma may la ma yokku la ay fan ñaan ma ma yokku la alal ñaan ma ma yokku la ay bayre ñaan ma ma yokku la li nga xamante ne nii mooy leneen ak leneen lenn kese la ko wax ñaan ma ma yokku la ko te mooy lan mooy xam-xam loolu rek ndaw sharaf doy na ci teraanga ñi nga xamante ne nii ñooy boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi moo tax ñaan bu baax la nit ku nekk na ci roy yonent bi alayhi salaatu wassalaam di wax wa qul rabbi zidni ilma e yow sama borom yàlla nag ma may xam-xam moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam ba nii ñuy waxe tout le temps seconde bu nekk tierce bu nekk day découvrir ci mbiru borom bi sam tabaraka wa loo xamante ne xamu ko woon bu jiitu day gën a leer ndax borom bi moo dul jeex moo taxoon mu ne wala yuhituuna bihi ilma kenn mënu koo peeg xam-xam moom du jeex infini la moo raw infini moom dafa nekk koo xamante ne nii amul tàmbali amul fu mu yem moo tax it kenn mënu la jeex ci bu dem ba ci moom ba xam ko peeg ko mënu la nekk moo tax mu ne ko ñaan ma nag ma lay sotti xam-xam di la ko dolli saa su ne moo tax alayhi salaatu wassalaam perpétuellement ci noonu la noonu la nekke waaye képp koo xam ne ci tànkam nga tegu it noonu la borom bi bés boo ñëwee ba nga jeex ma loolu mënoo ko amee ci lenn lu dul topp sunna alquran sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam demee dam noonu mooy borom bi bu lay yenkiwal façon xam-xam yi du am arrêté lu ko neex heure bu nekk nafaxaat yi muy ëfam yi nga xam ne moom lay ëf guddeeg bëccëg jamono ju nekk la koy sottil ay jaamam yoo xamante ne nii ñoo tegu ci yoonu yeneen bi alayhi salaatu wassalaam mu ne wala qad dëgg-dëgg ahid naa daldi woon nañuy kóllërante daldi woon dig ilaa aadama ci ka nga xamante ne nii mooy seydinaa aadam alayhi salaatu wassalaam mooy keroog bi nga xamante ne nii ci la ko borom bi tabaaraka wa taala dénkoon la nga xam ne mooy dénkaane nga ne ko woon ha yaa aadam alayhi salaam mooy bu leen lekk yow ak sa soxna ci li nga xam ne mooy garab gii mooy gam ko doon tere ba mu nekkee biir aljana min qablu moom lay fàttali nii wala wala wala qad naa te dëgg-dëgg daal di woon naay kóllërante daal di woon fas ak kóllëre ne woon a seydina aadam ne ko lii digal ko lii daal di koy dénk ilaa aadama ci alhamdulilah seydina adam alayhi salaam min qablu lu jiitu fanasiya moom mu daal di fàtte nag ba ni nga xamante ne nii mooy Iblis a ko ndax ba ni nga xamante ne la ko boroom bi tere woon ndax moo ko waatal jaare la ko ci borom bi ne loolu moom moom lii wa ci nekk moom nag jàppoon na ne ah kuy ñëw bay waat ci ndax borom bi moom mooy la muy wax deme na noonu dëkkate yo Iblis ay nari neen fanasiya moom mu daal di fàtte la ko borom bi digg woon ba topp Iblis moo mële walam najid ca lam ko conseillé woon ne ko dama lay conseillé rek lay laaye biir walam najid lahu azma loolu moo tax nag seydina aadam fekkuñ ko mu nekk koo xamante ne ci borom dogu yu kawe kawe kawe kawe yi ci yonent yi alayhimu salaatu wassalaam nem bu dee ci ñoom la bokk wa id qulna mu ne wa id qulna fàttalakul keroog bi nga xam ne lañu wax lil malaa'ikati ñeel malaaka yi alayhimu salaatu wassalaam usjudu li aadama sujootal leen bindeef mii nga ne moom bind naa ko ba pare muy sunu ñoom ñëpp ñu daal di daal di sujjóot illaa ba mu des Iblis waaja ñu naan Iblis abaa moom de dafa lànk kàkkandaare na maa bañ waaye man Iblis fenn laa dul laa dul laa nekk koo xam ne damay sujjóot de faqul naa borom bi nee na ñu ne ko a Adamu eh yow Adama alayhi salaam inna haadaa gis nga waa ji man digal mu bañ muy Iblis mii xamal ne moom aduwwun laka sab noon la ñeel la de wali zawjika ak ki nga xam ne mooy sa soxna si di sayyidatuna Hawwa alayhi salaatu wassalaam falaa yuxrijannakuma min aljannati ngal lawaay bu mu leen génne ci àjjana jii ma leen dugal de ndax bés bu ngeen fi génnee rek fa tashqoo yow aadam ah di nga toggoo ay coono yu méttee méttee métti mooy di nga teg sa bopp ci coono loolu nag lii nag la borom bi wax ne ko nag daal di koy garantilul ay mbir fi nga xamante ne nii mooy aljana joo jële mu ne ko aljana jii ma la teg inna la ka ñeel na la allah tajua fiiha wala taara ne ko fii nag mooy àjjana ji am nga fi loo xamante ni allah tajua fiiha mooy doo fi xiif mukk ndax lekk àjjana yaa ngi fii meññee fii loo xam ne doo sonn da ngay soxla mu ñëw yow loo soxla dala fiy fekk si yow seydina adam alayhi salaam wala taara te fii mooy doo fi nekk koo xam ne doo am ay yére da nekk koo xam ne da ngay rafle fii doo fi rafle façon solin yaa ngi fii lépp pour yow la adam de ak ki nga xam ne mooy sa soxna ji sayyidatuna Hawa alayhim assalaatu wassalaam wa annaka te boo seetloo yii yëpp borom bi moom la koy wax ndax xam ne ne gis nga lii mooy xiif la koy faj loolu moom boroom kër boo ñëwee ci kër ga ko war a faj mooy jëkkër ji moo tax moom lay wax nii waaye it bu ñu bëggee lu ñu sol ka ko war a régler mooy jëkkër ji wa annaka te yow la ñeel fii ci aljana ji ma la teg laa tazma'u fiha doo fi nekk koo xamante ne nii da ngay mar mooy fii ci àddana fii ñii ci àjjana ji nga nekk amul mar Omar ndax lépp bosoon naa ni nii nga soxla yépp ñu ngi fi wala tadha te tamit mooy mooy tàngooru jant bi du la fi sonal ndax fii moom déedéet loolu moom amu fi mooy àjjana amul jant laa tara moo tax mu amul fiiha laa tara fiiha shamsan wala zamharira mu ne àjjana doo fa fekk li nga xam ne mooy jant soleil bii di lakk nit ñi doo ko fa gis de wala zamharira du taagante ne la nga xamante ni nii seddaay yu tar yooyu nga xamante ni seddaay sibire yooyu sibire sa bese ku muy sibire sibire lan Sibérie eh, Sibérie voilà Sibérie wala fële ca ñoom Canada ca Inuit wala Inca ya eh, nga xamante ne nii ñooy atabaskin ya eh, foofu moom seddaay yu tar yooyu doo ko fa am dee kon lan mu ne ko wa annaka laa tadmawu fiha fii ci àjjana doo fi mar dee wala tadha te tamit tànkoor tàngooru jant bi lo fi sonal fa waswasa lii la ko borom bi garantie lal te xam na ne mooy moo tax lim na ko boo fi toppee Iblis mii fatashqa gis nga bu la génnee àjjana fii yow di nga sonn sonn gu metti ndax yii bu ko garantil yépp bés boo ñëwee ci kaw suuf moom loolu moom amatul yii yépp a dal yii yépp di nga xiif di nga mar di nga di nga rafle léeg-léeg doo am loo sol waaye naaj wi dina la lakk yooyu yëpp dina la dal te fii àjjana amu fi léegi nag lii la ko garantie lal fa waswasa ilayhi shaytaan shaytaane nag daal di ñëw daal di koy jax-jaxal moom iblis xaala mu ne ko yaa aadamu hé yow aadam hal ko ndax man mii duma la tegtal ala shajaratin ci garab goo xamante ne nii muy shajaratul xuldi muy shajaratil xuldi jàpp garab gi nga xam ne boo ci lekkee moom da ngay sax éternellement dootoo deede da sax ba